alayhi salaati wa salaam. fil baabil kon bi ñu génn walillahi alhamdu wal ñu ngi woon ci garab numéro trente cinq. wala buntu bi nga xamante ne nii. mooy buntu numéro fanweer. ak juróom. wala rek garab gi ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum bala ñu tàmbali continuer hadis bi ñu gis tey dafa am luñ fàtte woon eh, mooy boo fàtte la ko yaa fay doon nañ def bu ñu rombee xadis boo xam ne dafa ñëwaat war a ñëwaat ci téere bi ñu ne bii de war na ñëwaat ci bërëb sàngam waaye buntu 34 bi daa am yuñ ci fàtt boo xam ne waxuñu ko woon mooy xadis numéro 278 ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bi mu ne woon wa abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum linisaa'ihim rawaahu tirmiziyu rahimahullah wa qaala hadiisun hasanun sahiih hadis boobu waxuñu woon ne hadis boobu war nañu waat mooy hadis numéro six cent vingt-huit ci téere bi in insha allahu taala waaye xadiis bi nga xamante ne nii eh, loolu moo doon buntu boobu kon léegi rek ci buntu bii ñu nekk mooy xadiis numéro trente cinq jotaay mooy xadiis bi ñu gisoon ci jotaay bii ñu weesu mooy xadiis numéro deux cent quatre-vingt-un ñaar juróom-ñett fukk ak benn xadiis boobu muy xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ida da mu ne yonente bi alei saatu salaam nee na ida daa rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fa baata ghadbaana alayha la'anatha almala'ikatu hatta tusbih hadis boobu war na ñëwaat ah hadis mille sept cent quarante-neuf ci téere bi voilà loolu lañ fàtte woon walillahi alhamdu wal minna yaa fay afwan Euh, euh, euh, kon ñu war a jël xadis bi ñu war a gis tey mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt-deux ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu aydan anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala laa yaxillu limra'atin an tasuuma wa zawjuhaa shaahidun illaa bi-idnihi wa laa ta'zana fii baytihi illaa bi-idnihi muttafaqun alayhi wa haazaa lafzul buxaari rahimahullaahu ta'aalaa kon al-imaamul haafiz an-nawawiyu rahimahullaahu ta'aalaa mu ne ginnaaw kon xadis bi ñu gisoon ci bii su moo doon numéro deux cent quatre-vingt-un bi moom lañ doon wax sànq ne dañu fàtte woon wax dina ñëwaat benn jigéen daganul bu bu ba ab góor jëkkër woowee soxnaam ci lalam te dikkalu ko day fanaan malaaka yi di ko rëbb mu mere ko boobu jëkkër ji mere ko malaaka yi dañ koy rëbb ba nu muy xëy tey nag ñu war a gis beneen xadis boo xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko soloo ba léegi mu ne waan Abi Hurayrata xadis bi ba léegi mu ngi koy jël ci Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu aydan ba léegi na xadis bi weesoon ci moom la ko jële mu ne anna rasulallahi te ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na laa yaxillu du dagan limra'atin ci benn jigéen ci benn soxna benn boroom kër koo xam dafa am boroom kër an tasuuma muy woor wa zawjuha fekk ba muy woor wa zawjuha boroom këram di jëkkëram shahidun aji fekke la mu nga ca dëkk ba mu nga ca biir mu nga ca kër ga wala ca réew ma ca dëkk ba bokk voilà mu ngi foofale illaa bi idnihi mu ngi teew lu dul ci ndigalam wala ta'zana te tamit du jox ndigal fii baytihi ci këram ah illaa bi idnihi du jox ndigal kenn muy dugg ci kër gi di fa am daralum fiy def lu dul ci ndigalu boroom këram illaa lu dul bi idnihi mu ne hadis bii de muttafaqun alayhi mooy al imaamu al xaafidu al buxaari al imaamu muslim ibnu al hajjaaj abul husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa haaza lafdu al buxaari rahimahullahu taala mu ne kanta lii nii nag expression yi mu fi indi nii man imaamu nawawi imaamul buxaari moo ko solo nii waaw. loolu est léegi laaj biñ doon laaj mooy hein est ñoom ñaar dong képp ñoom ñoo ko solo ñoo la déedéet al imaamu ahmadu seen sëriñ daal na koy solo na ko noon al imaamu abu daawud ak al imaamu at-tirmidhi rahmatullah alayhi waaye na ko noon alimamu Muhammad ibn Yazid al-Qazwini muy alimamu Ibn Maaja rahmatullah alayhi jami' léegi alimamul Bukhari indi na ko ci juróom ñeenti bërëb alimamul Bukhari ci kitaabun nikaah buntu bi eh, imamul Nawawi nee na eh, expression yi mu indi kaddu yi indi imamul Bukhari moo ko solo boobu mu ngi ko solo ci kitaabun nikaah baabun laa ta'zanul mar'atu fii bayti zawjihaa li ahadin waaw buntu bi nga xam ne waxoon naa moom moo defal boppam kitaab moo defal boppam téere uteeg imaam muslim moom kitaab bi kese la def mais deful baab bi mu ne laa tazanu du joxe ndigal atu ndaw si fii bayti zawjiha ci kër boroom këram li ahadin kenn ak kenn ko comme man di doon même bu dee mbokkam la même bu dee jege ñaaleem la voilà illaa lu dul bi iznihi lu dul ci li nga xamante ne mooy eh, eh, ndigalam mu ne haddathana Abul Yaman mu ne ki ñu nette mooy Abul Yaman de al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani al-Himsi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana nettali nañu Shu'ayb di Shu'ayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi al-Umawi mawlahum al-Himsi rahimahullahu ta'ala Abu Bishr eh, ah, qaala haddasanaa abu abu abu Zinaad mu nekk yow net Salama abu Zinaad Abdallah ibn Zakwaan al-Qurashi abu Abdirrahmaan al-Madani an al-A'raj mu jëloon ko ci A'raj moo doon Abdirrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj ñu ne Abu Daawuud ñu ne Abu Haazim ñu ne Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'aala an abi hurayrata moo ko jële ci mawlana abu hurayra dawsi hafizu sahabati radiyallahu anhum radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal kaddu yi moom la imaamu Nawawi indi laa yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wala ta'zana fi baytihi illa bi idnihi voilà moom fii la ci yem mais hadis bi gën a gudd lool da cee teg ne وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره voilà loolu côté boobu al imaam An-Nawawi indiw ko que euh, mooy comme ni muy def ci alqur ci loolu borom xam-xam bu mat li mu doon mën na ko waaw mooy ay day istishhaad li mu soxla ci <coughs> moom li mu soxla ci bi kese lay jël voilà. comme ni nga xam ne aaya bi noonu te loolu yonent bi alayhi salaam ci moom lañ ko royee léeg-léeg mu waxoon ni mel noonu nga xam ne ndi loo xam ne ci alxuraan la bokk te du lépp alxuraan bi lay wax kon nag mu ngi noonu hmm? kon moo tax moom mu jël ci li nga xam ne moo ko soxla foofu mais côté dépense gi waxu ko léegi noonu la ko al imaamu al Buxaari yu daal di solo kanta al imaamu Muslim Abul Husayn moom mu ngi ko solo ci kitaabu zakat kitaabu zakat buntu bi nga xam ne moom la surah yi def ma anfaqa al-abdu min mali mawla mu ne haddathana imaamu muslim ibn al-hajjaj mu ne haddathana muhammad ibn rafi' di muhammad ibn rafi' ibn abi zayd sabur al-qurashi abu abdillah an-naysaburi az-zahid rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abdurrazzaq mu nekk ñu ne abdurrazzaq ibn hammam inna Naafi' al-Himyari mawlaahum Abu Bakr as-San'aani al-Himyari al-Himyari al-Yamaani qaala mu ne haddathanaa nettali Ma'mar muy Ma'mar ibn Raashid al-Azdi al-Haddaani Abu Urwa rahmatullahi alayhi al-Yamaani as-San'aani an Hammaam ibn Munabbih moo ko jëlee ci Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil Abu Uqba al-Yamaani as-San'aani al-Anbaari an ba al an abnawi al abnawi rahimahullahu taala qala hada lii ab téere la boo xam ne da ko dajale woon jële ko sayna Abu Hurayra ay xadiis yi mu ko jàngal mu ne qaala hada lii de ma haddathana bokk na ci li nga xamante ne lii mooy li nga xam ne moom la ñu nettali Abu Hurayra suñu sëriñ ba di sayna Abu Hurayra boobu Hammaam ibn Munabbih radiyallahu anil jamii an Muhammadin rasulillah ñu koy jële ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara hadith minha ay hadith yu bari la ko fa jàngal mu bind ko léegi nag mu ne mu tudd ci ay téere bo minha bokk na ci wa qala rasulullah ne wa qaala mu wax rasulullah dawal yàlla li sayyidina Abu Hurayra mooy nettali sallallahu alayhi wa sallama laa to laa tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idnihi wala tazam fi baytihi wa huwa shahidun illa bi idnihi wa ma anfaqat min kasbihi min ghayri amrihi fa inna nisfa ajrihi la voilà moom laa tasumil mara ndaw si du woor wa ba'luha ta sangam shahidun fekk moo xam ne dafa teew illa bi ne lu dul ci ndigalam banim jeexee wala ta'zan fi baytihi wa huwa shahid illa bi ne kon hadis baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi njàngat yi ci bunt bii nga xam ne ci lañ nekk ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum di wax ci àq bi nga xam ne moom la jëkkër ji am ci soxnaam kon yeneen bi salaam na ne laa yaxillu limraa dagarul benn jigéen bu am boroom kër an tasuuma muy muy woor wa zawjuha te boroom këram shaahidun mu ngi ko fekke shaahid mooy mu ngi fii tukkiwut defut dara waaw ñu ngi ci gox bi ñu nekk waaw du réew mi parce que réew dafa yaatu xam nga euh, bari na ñoo xam ne dañuy am seen soxna euh, nekk Ndakaaru liggéey bàyyi leen Bawol wala bàyyi leen Casamance wala bàyyi leen lool lool manoo ne ko ah yéen comme que sa yow zawjuka shahid yow sa sa boroom kër fekk mu ngi mu ngi ci réew mi déedéet mooy gox bi rek ci nga nga xam ne day wàcc di ñibbisi di la fekk seeg yooyu waaw te jamono man na ñëw jamono joo xam ne du jamonoy woor mooy ci bëccëg gi wala mu ñëw bu dee sax wàcc na dix fekk timis jotagul yooyu yëpp yooyu ko yooyu la mais bu dee daa nekk fii kay yow nga nekk euh, jëkkër ji nekk cinq sil soxna saa nga ndakaaru loolu moom waxuñu ko kooku moom mën naa woor wooru gàtta gàtta nga muy wooru naafila mu nekkoon kon daganul benn jigéen muy woor fekk jëkkëram nekk ak moom di teew illa bi izni lu dul ndigalam voilà loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da koo boole ci xaq yi nga xam ne moom la góor ki am ci ki nga xamante ne nii mooy boroom këram mooy soxnaam léegi lii boroom xam-xam yi dañu naan rahmatullah alayhi kene nit ki nga xam ne daa amul jaam bu jigéen xam nga ci l'islam bo góor gi bu dee daa am jaam bu jigéen am na droit daal di di sëq ak moom li li muy sëq ak soxnaam bu dee loolu est ce que moom ci la ñu ne waaw parce que baax la Eh, yow riwaa imam muslim mi ngi fi wax sànq ni ah imam muslim solo na ko nan la ko soloowe boobu dane la tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi idni waaw bu woor bu mu woor mukk ndaw si fekk baalu te baalu mooy sang ah kon nag comme que mooy sang loolu eh, day wane ne kon affaire bi kon moom ci la loolu la day koy day tekki boroom kër day tekki jëkkër day tekki sang kon nag ki am jaam kooku da ciy bokk fekk mu ngi fi jaamam bu jigéen boobu bu dee ne da koy da koy da day day day moom waaye bu dee ne du tëdd ak moom moom jaam la boo xam ne du sëy moom kooku loolu loolu déranger wu ko kon nag mu ngi noonu le ah loolu illaa bi ni kon daganul muy war dul ci ndigalam waaw waaw lu tax. sànq comme la imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala wax li muy sarah hadis bi mu ne wa sababu hadha at-tahrim ci al-minhaj anna liz-zawji haqqul istimta' biha fi kulli waqt wa haqquhu waajibun 'ala al-fawr fala yafutuhu bi tatawwu' wala bi waajibin 'ala at-tarahi waaw léegi mu ne li nga xam ne moo waral borom bi charia yonent bi alay saa saam xaraamal ne bu benn jigéen di woor fekk boroom këram mooy wooru dinañ ci ñëw wooru ga euh, kii naafila la voilà wala mu nekk sax woor goo xam ne wooru farata la mais sauf que wooru farata boobu ya mooy gudd na waaw mooy bu dee ne koor la goo xam ne ndaw si daa am comme wuuteeg bi ñu waxoon weesu ne fukki fan yoo xam ne moom la war a woor te Sha'ban jot na te fukki fan a def ci weer wi loolu par force day woor waaw kooku moom day woor te jëkkër ji amul droit di joteeg moom waaw mais bu dee ne moom Ramadan daa jeex mu dese fukki fan waaye weer we koor gee ngi door a jeex moom daanaka amaat na douze mois wala onze mois fukk ak benn weer bu boobaa du ñëw ne day fay voilà mooy di fay weer yoo xam ne jour yi des na lu bari te laaj ci ndigalu jëkkër. loolu la yonent bi alayhi salaam wax léegi nag al imaamu Nawawi rahimahullah bi ñu leeral ne sababu xaraamal googu ñu ne ndaw si bu mu woor bu dee ne boroom këram mu ngi lu dul mu ñaan ko ndigal laaj ko ne ko ah bu dee ñii wax nijaay ah nijaay man de suba damaa bëggoon a woor man naa wooram mu ne la waaw bu la nee déet amoo droit woor amu nga non man nay jaamu yàlla voilà woor nga xam ne jaamu yàlla la suñu boroom sax bañ na ba ne lépp jëfu doomu aadama bi lépp boo ko ba mu des koor man la ñeel ta maa koy faye waaw léegi kon voilà man sama yoon newu ci que tant pis ah, nga bañ ak nga ñàkk bañ damay woor déedéet amoo ci droit voilà loolu la la yonent bi alay saa saam wax ne laa yaxillu du dagan limraatin ci benn jigéen an tasuma muy woor wa zawjuha shahid illa bi izni fekk boroom këram nekk fii lu dul ci ndigalam imaamu Nawawi nag laa mu ñuy wax tax taxu lu tax ñu xaraamal ndaw si muy woor bu wee jëkkëram dafay nekk lu dul ci ndigalam mu ne parce que jëkkër ji boroom bi da ko jox xaq ci ndaw si muy bànneexu ci moom comme ni ndaw si di bànneexoo ci jëkkër ji léegi fii kulli wax ci waxtu wu ne nag waaw ñaar ñuy sëy moom amul waxtu woo xam ne dañ naan waxtu woowu la ñuy jotee la lañuy lañ la ñuy la ñuy bànneexu kii ci keneen ci déedéet waxtu yépp la waaw waxtu yépp amul fu ñu guddi na bëccëg na mu ngi naaj mu ngi tàng il il fait pas chaud wala froid benn la amul benn différence waaw kon mu ne loolu noonu nga xam ne moo yooyu amul waxtu wu ne ku nekk mën ngaa bànneexu ci sa morom mu ne nag comme que jëkkër ji dafa am àq boobu mu ne wa xaquhu ta àqam boobu waajibun alal fawri dafa nekk loo xam ne lu war la ci du gaaw saa bu ko soxlaa amul fenn fu sharia di limité naan non sa waay nag euh, calme te te te désir la non non non looloo tax loolu bokk na ci xikma yi tax mariage am waaw désiram yooyu muy am moo xam góor déeg jigéen ji Euh, war koo am ak boroom këram wala boroom këram am ko ci moom amul fu ñu naan calmer vos désirs sa yow lu ñuy sa yoon ñoom kay mooy liñ la waxoon l'essentiel mooy nañ sutur la wu bu ñu nekk koo xam ne ni dañ leen di gis wala dañu leen di dégg bu dee ne dañuy sëy loolu fekk loolu dañ na sa yoon a ci newul heure bu leen neex la waaw kii nag kon waa ji jëkkër ji ak xam bi mu am ci bànneexu ci soxnaam mais ci lu gaaw la waaw dafa war ci lu gaaw saa bu ko soxlaa kon nag lool falaa yafuutuhu lool nag kenn du ko euh, ñàkkloo perte loo ko ko mbir mi faat ko di tatawwa parce que ndaw si day day day day day day lan day naafi la quoi parce que woor aj kii alxames yeeg altine yi gis na ne sunna la yonent bay saasaam da ko doon def woor bi suma arafaat ak yu mel noonu léegi kon ba ci kaw ne kon loolu nga xam ne moom ab euh, du farata am <laughs> naafi la kese la manoo koo teg ci kaw loo xam ne farata la akku jëkkër ji mu am ci ndaw si di bànneexu ci moom farata la saa ko soxlaa te mën na ko soxla heure bu nekk heure bi nga xam ne bëccëgu woor la bëccëg mu woor moom alors que moom li muy def muy woor googu woor gi du farata kon nag wala bi waajibin ala taraax yi nga ne ma waa kon garaaw yow kon koor ñoroo ci buy fay kay ramadan jeex sawaal dugg rek mu commencé fay loolu kon war na ci am droit ñu ne la noonu moo tax mu ne wala bi waajibin ala taraax yi te déet tamit waajib boo xam ne mooy farata boo xam ne man naa xaar koor boo xam ne mën naa xaar comme ñu la wax sànq fukki fan la am ci koor gi koor gee ngi war a jeex barki démb lañ korite amul droit ndaw si ñu korite ci mu ne léegi man damay mu ñëw rek woor saamu laaj ndigalu jëkkëram ne day fay ay faram déedéet waaw loolu lan lañ la wax ne la amul droit lal lay tekki mooy bu boobaa bu wooree jëkkër bi bu ko soxlaa sax moom dafa mu fekk mu woor ndaw si jëkkër ji mën naa bànneexu ci moom te loolu bu tojee loolu mooy koor gi day yàqu voilà koor gi day yàqu te jëkkër ji amul benn bakkaat bal si ci boppam sax li mu def loolu la boroom xam-xam yi waa jumhuur ne loolu dafa xaraam waaw ne loolu noonu mooy koor googu noonu dafa xaraama def waaw moo tax al imaamu al an-Nawawiyu rahimahullahu taala bi nga xam ne ci lay saraal yi mu ne lii nag lii nii dafa nekk loo xamante ne nii li gën a dëgër wa hada an-nahyu lit-tahrim sarraha bihi ashaabuna waaw mu ne gis nga tere gi yonent lay saa saam ne laa yaxillu daganut ak ci riwaay imaam muslim bi laa tasumil mar'a bu mu woor ndaw si bu mu woor fekk boroom këram mu ngi teew lu dul ci ndigalam mu ne gis nga tere gii mu tere yonent lay saa tere li tahriimi dafa ñeel loo xam da ko xaraamal mooy ba ndaw si bu ko defee def na bàkkaar xam nga mooy waaw la loolu woor jaamu yàlla la mais julli ci boppam am na noo koy defe mu nekk loo xam ne day xaraam nga ne la waaw <laughs> waawow waaw <laughs> naka noonu yooyu yëpp am mënoo ñëw dafa am jaamu yàlla yoo xam ne wala nga naan damay sikkar xam nga tudd yàlla dafa baax mais ñëw ci biir wanag wi di wax ca kaw loolu dafa xaram naan allah allah allah te yaa ngi ci toilette yi ci bi toog bi nga di gaanuwaay dafa xaram waaw <laughs> mu ngi doon mu ne nag gis nga nag kii bii nii tere gi ñu ko tere li tahrim waaw mu ne lool suñu suñu sa bokk yi daal di nañ koy leeral waaw ci la waxe woon ne li ko waral parce que euh, àqu ndaw euh, jëkkër gi mooy bànneexu ci moom ah, fii kullil ayyam ci bépp waxtu bépp cerce ci ci ci ci bés waaw te àqam boobu nag waajibun alal fawri daa nekk lu xam ne dafa war ci lu gaaw kon nag kenn du ko fi bàyyi di ko di ko perte loon waajib parce que rek ndaw si moo bëgg a def waajib même bu dee ne tataw wala waajib ala taraax yi kon nag waaw léegi nag mu ne imaamu Nawawi fa mi qiila waa bu kenn waxee ne fa yanbaghi an yajuuza laha as-sawm bi ghayri waaw fa idha arada al-istimtaa' biha kaana lahu dhalika yufsidu sawma sawmuha wala sawmaha wala wa yufsidu sawmuha wala wa yufsidu sawmuha mu ne bu kenn nee mais mën naa nekk que ndaw si woor saa mu laaj permission jëkkër léegi jëkkër ji bu ñëwee wala mu mu mu ngi woon fee ñëw bëgg a bànneexu ci moom grawul waaw mu bànneexu ci moom après kooram yàqu kooru ndaw si yàqu saamu kii dañ naa mu ne fal jawaabu tontu bi mooy anna sawmahu yamna'uhu min al istimtaa' fi al aada sawmaha kene gis nga woorug ndaw si day xañ day tere li nga xam ne mooy jëkkër ji di bànneexu ci moom ci waa ci aada ci en général ndax lan xam nga nit nit mu ne li annahu yahaabu intihaaka mi bil fasad ndax day bañ di xët koor gi ci loo xam ne da koy moom mooy waral lu ko yàq loolu mën naa nekk barrière bu tax jëkkër gi ak bi mu am muy lu war mu gis ne faamam woor na te waxu ko dara ak xam mu toog ci ngir ngir baña ndax xorma xorma bu mag bi mu jox koor te bu boobaa waa faam bi lor na ko te loolu waru ko voilà voilà kon nag mu ngi noonu kon lii lu ama am solo la kon eh, bokk na kon ci àq yi mooy lii hein eh? moo tax al imaam ibnu Abbaas ëddina xadiis mel nii comme ni ko al imaam at-Tabaraani rahimahullahu taala solo be luy dëgëral lii al imaam an-Nawawi wax rahimahullah mu ne wa min haqqi zawji ala zawjatihi an la tasuma tatawwu'an illa bihi fa in fa'alat lam yuqbal minha waaw mu ne ah, al-imam ibn Abbas mu ne yonent way saa saam nee na bokk na ci aq bi jëkkër ji am ci soxnaam mu bañ a woor woor lu dul ci digalam bu ko defee nag kenn du ko nangul mu dee da koo def mu am digaluj boroom këram kenn du ko jox benn ko nangul waaw am na rek ci yi ñu naan noo tere gi yukrahu dañ ko dañ koo sit kese te al-Muhallab lu mel noonu la wax al imaamu Nawawi ci Sharh al-Muhazzab comme ni ko al imaamu Nawawi euh, Hajar tuddee nee na imaamu Nawawi nee ci Sharh al-Muhazzab bu al imaam ash-Shirazi Abu Ishaq rahmatullah alayhima mu ne am na lenn ci ñun Shafi'i yi xam nga wax na la li wax que ne loolu leeral nañ ko suñu mbokk yi mooy ne dafa xaram. am na nag yenn ci sa Shafi'i yu ne yukra mu ne wa sahihul awal waaye nag lii liy dëgg que ne dañ koo sit mais nga xam ne moo moo wér mooy wax ju njëkk bi que dafa xaraam waaw walla mu ne xaa falaw fa falaw saamat bi mu ne xaala mooy ci wax loolu le ne dañ koo sit ne bu dee nag dafa woor kon bu boobaa mooy ci waxu le dañ koo bu wooree te amu ci ndigalam di kiiwam woor na euh, mooy euh, kooram wér na waaye def na bàkkaar ndax jihatul mun fakka mooy côté koor gi koor gi moom def na ko te matal na charte yi amul dara luy dog koor lu ko doga lu lu ko lekkul naanul sëyul deful loolu wala lu deful luy génne man yoom moom ndaw seeg yooyu loolu moom kon charte koor wu bat kon kooku kooram war na mu wér na waaye nag def na bàkkaar le fait que yonent way saa am da ko waxoon ne na nga laaj sa ndigalu boroom kër laaju ko waaw léegi nag kanta lool al imaamu Nawawi mu nekk waaye loolu la bind dëgg mbir mi daal mooy adamu sawaab lii muy wane mooy ne mbir mi benn benn yool ndaw si du ko ci am ndax dafa mooy ndigalu yonente bi saa salaam waaw ba pare mu ne wayu ak kiddu te sax lii gën a teg dëggal ak taxriima que ne loolu tere gi ngir lu ñu xaraamal la mu ne subutul xabar bi lafdi nahi waaw mooy yonente bi saa salaam bi muy nettali mbir mi daf koo tere xabaar bi bu ñu koy wax laata waaw bu mu woor waaw mu ne wa wurudu bi lafdil xabar laa yumna zalik waaw loolu le fait que mu ñëw laa tasumil mar a nga foog ne loolu mooy day joxe benn kii information waaye mu ñëw indi ko ci li nga xamante ne nii mooy di lafdi nahyi laa tere ci expression tere waaw mu ne bal bul foog ne day wàññi tahrim gi bal huwa abla moo gën a sax jote mu ne mu ñëwoon rek def ko tere ci saas waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala kon moo gën a dëgër que li ñoom al muhallab ak lenn ci Shafi'i yi wax ne bon loolu dañ koo sib kese non non <laughs> kon am na nag bon xam nga Maliki rahmatullah alayhi ala yi imam al muhallab doon na wax ne euh, bon vu bu duggee nit ki comme li nga xam ne mooy mazhabu Maliki yi dafa am yoo xam ne duñu farata ay naafila la mais boo ci duggee doo ko doge noonu voilà mooy boo ci duggee rek naafila la boo ci duggee nag day nekk farata nga àggale ko sawmuna na umratuna hajjun umratuna kadaka eh, eh, i'tikafuna yooyu noonu dafa bokk yoo xamante ne nii Maliki rahmatullahi alayhi nañ naan ku ci dugg ngay julli julli la amoo droit di ko dagg boo xasee dugg moom du farata ci yow de mais boo ne allahu akbar mujj na nekk farata boo tuddoon nañ ko ngay umra loolu boo ko tàmbalee amul arrêté waaw ndax wa atimul hajja loolu ñu ñëpp ci d'accord ak ñoom ne leen loolu parce que aay bee tax mais yeneen yi moom tekkiwul dara li ngeen wax mooy dëgg to ànduñ ci ñun waa jumhur ci li ngeen wax noonu léegi euh, comme comme surtout Shafi'i yi ak ñi nga xam ne Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi voilà euh, koor gi ñu ne boo wooree woo xam ne du wooru farata garaawul mais euh, euh, garaawul yaay tànn naa mais boo ci xasee dugg doo ko dog voilà loolu nag la al al muhallab doon na lay affaire boobu voilà que ne loolu day wane ne makruh la waaye nono loolu li ñu wax mooy li gën a dëgër voilà que ne loolu moom daa nekk loo xam ne day xaram voilà wute nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko tere kon nag mu ngi noonu léegi nag mu def beneen côté hadis bi mu ne wala ah, ta'zan fii baytihi illa bi ne te du jox ndigal ci këram kenn laa wax kenn lu dul ci ndigalam waaw lu dul ci ndigalam loolu gisoon nañu ko côté boobu moom gisoon nañu ko te du jox ndigal kenn ci këram gisoon nañu ko fay fii dangoo fàtt <laughs> yow buntu liñ génnoon 34 bi hadith Seydina Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu taala anhu waxoon na foofu que ne yone ne ne keroog bi hajjatul wadaa bi yonent bi saa saam di def discours am boobale bokk na ci lim doon wax ne wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun ah. ak lim njëkkoon na wax ne fa haqqukum alayhinna an la yutina furushakum man takrahun am na àq bi ngeen am ci seen kaw ñu bañ di joggi seen lal yi wala di toog ci seen lal ya koo xam ne neexu leen walla ñuy jox ndigal ci ku mu man di doon muy dugg seen kër yéen jëkkër yi yoo xam ne yéen neexu leen loolu gisoon nañ ko sauf que fii xanaa lenn rek lañuy yokk mooy maalikee yi rahmatullah alayhi <laughs> dañu ne non c'est que ba mu des bàyyi dëgg la euh, ndaw si amul droit di permettre kenn muy dugg këram lu dul ci ndigalu borom këram ba mu des pàppaam parce que quand même pàppaam bëgg a dugg nga koy mu koy bañ a jox ndigal loolu bokkul ci ci ci ci rafetal jëme ci ak euh, ci parent ak tamit jokk parent waa jokk mbokk loolu moom voilà moo tax loolu moom Euh, ñoom ñu daal di ko ciy seppee ne ba mu des loolu waaye loolu noonu euh, euh, insha allah loolu gënul dëgër parent bi dara génnewu ko ci voilà dara génnewu ko ci nag waaw <laughs> waaw moom dëgg la lenn kese la parce que la ndaw si man nay jokk parent wam di rafetal ci moom ci loo xam ne moom moo ko maîtriser alalam la wala mbiru boppam la waaye nan lay jokke paaraam ci loo xamante ne nii jëkkërama koom te jëkkëram bëggul paaraam bi fi ñëw parce que jëkkëram xam ne baayam ni mel ah bu dee baay ju fumiste la kay ni muy amee mère bu fumiste di tas sëyu gone yi noonu la baay ji tamit mën a ñëwee mel noonu waa ah. voilà waaw léegi ni nga xamante ne nii eh, mooy bu dee ne alalu boppam la loolu ndaw si moomu ko mën na koo defal borom gi baayam jokk ko ci nu mu ko mane même bu doon alal borom këram sax te xam ne dina ci gërëm loolu man na ne mais lii daa fekk ne borom këram boo xamee ne moom gërëmul baayam jii di fi ñëw même loolu day duggaale ci hadis bi wallahu ta'ala a'lam léegi nag kon loolu la léegi nag kon hadis bi nii moo tax euh, quant à côté dépense bi insha allah loolu jaruñu ci ñëw yaa fay ah no affaire bi lenn la xam nga lu tax duñ ci ñëw <laughs> parce que euh, loolu euh, al imam andiwu ko fi dëgg la mënoon nañ ci ñëw ci wàllu dépense waaw ah, ndax dana bu dépensé ci loo xamante ne nii ndi du ndigalu amu ci ndigalu boroom këram mais bon après boroom këram euh, laaju ko ci dépensé ko ci loo xam ne pas mu nekk n'importe quel la la kii nga xam ne bariwul kii noonu xam na ne bu ko jëlee bon du ci mer ak yooyu même bu ci amul ndigalam mooy da eh, xaaju pay bi la jëkkër ji am moom mu am xaaju pay ji voilà kon nag loolu la walillahi alhamdu wal na léegi nag mu des ñu war a jàll kon ci hadis bi nga xam ne moom moo ci tegu insha allahu taala